laaye bi ñu war a gis ba léegi duggaguñu ci dañ doon wax li nga xam ne moom moo ko waral muy xadiis bi nga xamante ne moom la seyyidina jaabir radiyallahu anhu daal di nettali te mu nekk ci musnadu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi ak taalibeem bi daal imaam muslim ibnu al hajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu rahmatullahi alayhi nga xamante ne fa lay nettalee loolu kon ñëwoon nañ ba àgg fi nga xamante ne nii ci la seydinaa abu bakar daldi jóg bi mu déggee yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ñii daan Omar waaw kay yow lool lool la dal nag mooy man itam ñu ngi nii tiim ma di ma laaj loo xam ne man yoruma ko léegi nag Seydina Abu Bakar jóg ci Sayyidatu Aisha dem fekk ko fi mu toog di jam baaraam bi ci put gi naan ko lu tax ngeen di laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam loo xam ne amu ko ñoom itam Seydina Omar jóg def lool léegi nag jigéen ñépp soxnaam yépp radiyallahu na ne leen ñoom ñaar ne leen wat nañ ci yàlla ne dootuñu ko laaj lenn loo xamante ne nii xam nañ ne ama ko ko laaj de léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leen parqué mooy daal di leen beru li nga xam ne mooy weer moo xamante ne nii séqul ak ñoom dara ginnaaw nag ba matee weer ca vingt-neuvième gudde bés ba mooy ndax weer day mat lan li nga xam ne mooy ñaar fukk ñaar fukk ak juróom-ñeent day mat day nekk weer waaye day nekk fan weer léegi nag ci la ñëw ba sëy ci riwaay sayyidatu Aisha nettali na ko mu ne bi mu bi yonent mi alayhi salaatu salaam comme dafa waatoon ne leen weer du leen laal du leen jege léegi nag bi mu matee vingt euh, vingt-neuvième muy ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay weer ci ci ay fan mu ñëw mu naan ko waa yow du dang ne woon fan nag weer la mu ne ko waaw weer weer wi fan mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent la tombeel léegi nag loolu nag bi nga xam ne nag ci la leen ci la loolu xew ba matee nag ci la suñu boroom wàcce laaye yi ñuy gis nag ne nag léegi nag jeex na man maay régler mooy boroom bi man maay régler affaire bi léegi nag suñu boroom ana naka lu koy régler mu ne aw ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim ne yaa ayyuha nnabiyu qul li azwaajika in kuntunna turidna alxayaata addunyaa wa ziinataha fataalayna umatti'kunna wa usarrixkunna saraaxan jamiila suñu boroom tabaaraka wa taala nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa ayyuha nnabi ee yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xul waxal li ko waxal sa soxna yi in na ndeem da ngeen a nekk ñoo xam ne yéen daal da a nekk ñoo xam ne turit na da ngeen a namm yéen daal li ngeen bëgg mooy alxayaata dunya mooy àddina gu doyadi giite suufe moom ngeen bëgg moo leen gënal ba ngeen di ba moom ngeen préféré ci kaw nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak li mu bëgg te li mu bëgg mooy boroomam yow allaaxiray boroomam kese moo ko doy moom boroomam lay xool léegi nag bu leen yéen moom li ngeen bëgg mooy dund gu jege gi wa zinataha ak taar taaram ak tóor tóoram fataa lay na kon dikk leen nu mu gën a gaawe umatti'kun na ma jox leen ay bagage dem yépp jox leen ay alal jox leen ay bagage yu ngeen mën a demee wa na jox leen ay bagage yoo xam ne ci mbiru àddina la wa usarrihkunna bu ko defee nag ma daal di leen wacc saraaxa nag wacc jamilan daal di leen may seen nekk nga dem wa in kuntunna bu ndeem nag bu day na da ngeen a nekk turid na di bëgg allah borom bi tabaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bii mu leen booleel sallallahu alayhi wa sallam wa daaral ak kër bu mujj ga ndax booboo am solo walal axiratu xayrun wa abqaa la suñu borom wax alaaxira wat naa ne moom xayrun moo gën gundu gu njëkk gii àddina gii wa abqaa ta mooy kon mooy miy def kon nag bu dee da ngeen a bëgg borom bi tabaaraka wa taala ndawam bi mu leen booleel salawaatullahi wa salaamu alayhi wa daaral aaxirata ak kër gu mujj fa inna allah leen ne bu boobaa de dëgg ne boroom bi a'adda daal dinay préparer lil muhsinaati ñeel ñi nga xam ne ñooy rafetal min kunna ci yéen ajran pay aziman goo xamante ne nii gu màgg la de. aaya yii nag la Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne bi nga xam ne nag ci la moom la bi mu wàccee yonent bi alayhi salaatu salaam nag ci la wax yonent la wax ji ñi nga xam ne ñooy soxnaam yi nag mu daal di nag ñëw ngir nag wax leen li borom bi wàcce moom la ñuy waxe aayatu taxyiir lii lañ naan laay bi nga xamante ne moom moo tànnloo mooy gis nga suñu borom moo ñëw ne léegi yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyil man maay régler mbir mi voilà <laughs> mooy borom bi tabaaraka wa moom gaay bu ñu waxee yonent bi alayhi salaatu salaam wax gaay ba Abu Lahab ma alayhi min Allah ma yastahiq ba mu waxee yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko lii wa taxoon nga dajal tabban laka sa'iral yawm waaye toskare ñeel na la wal iyaadu billaah li des ci jour bi lii yoo tax nga daje ñu naan borom bi moo la moo dajale ñu naan ndax borom bee la yónni léegi sa kanam mu ngi mbugal mu tartiwut ko lu digalu bu ko ku la gëmul suñu borom moom yeneen yonent yi gars yi bu ñu masoon a wax dara lu dul noonu danaa leen wax leen lii mais yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne lool la Abu Abu Lahab wax dane inna shari'ata huwal abtar moom moomu mooy ki nga xamante ne mooy al abtar wa bare wàcc fi nga xamante ne mooy tabbat yadaa ne tabbat yadaa abi lahabin walla tabbat yadaa la wàcce ne abi lahabin moom male wa tabba maa aghna anhu maaluhu wa maa kasab sayasla naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammaalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad walla loolu moom borom bi moom yonent bi alayhi salaam du ko bàyyee kenn ku kii rek moom mooy moom moom moom moo koy lijjanti léegi nag ndox loolu fii it kii bi <laughs> voilà mu ne moom borom bi ne mooy moom moom moom mooy moo lijjanti affaire bi voilà mais léegi wàcc aaya yi mu wàccee aaya bi mu wàccee rek yonent bi alayhi salaam njëkkee ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko nag dama lay wax li nga xam ne moom la sa borom dama lay wax benn mbir boo xam ne moom la borom bi wàcce léegi nag mooy bëgguma nga yàkkamti bala demal nga waxtaan ceeg dama la koy wax nga waxtaan ceeg sa ñaari waajur muy sayyidina Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ak yaayam di Ummu Ruumaan radiyallahu anha wa ardaaha bu ko defee après nga wax ma lan nga lan mooy seen tontu léegi mu ne ko lan la mu wax ko aaya bii ne ko boroom bi moo leen tànnloo mooy yéew waxal yow yonent ma lay saa saam waxal sa soxna yi bu dee ne dañoo namm àddina lañ namm ak taar taaram na ñëw léegi nga jox leen bagage yi àddina ñu dem te nga da nga wàcc leen ñu dem yu wàcc gi gën a rafet nag waaw jox la alal nga daal di ñuy canal waaye yow dañ lay dañ lay fase waaye dañ lay jox alal ju bari aywa ne la demal comme ni nga xamante ne noonu la Seydina Al-Hasan <laughs> ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma noonu la meloon moom bu doon bàyyi jigéen <laughs> bàyyi soxna nii bu doon fase benn soxna da koy jox loo xam ne gars yi dañ naan mu way lii moom kii day sëy wala nu mu demee noonu <laughs> waaw da koy jox alal ju bari bu ko bu ko mooy boroom mooy mooy sutu yonent bi sallallahu alayhi wa Seydina al-Hasan wallahi humna ibni hada sayyid la <laughs> yonent ma lay saa saa ma ko waxoon ne inna ibni sama doom ji wallahi moom mooy sangala wallah mooy Seydina al-Hasan kab kasmihi rek huwa al-Hasan radiyallahu anhu wa arda kon nag mooy suñu borom lool la bu njëkk bi bu dee àddinaa leen tax a jóg ñëw leen ma jox leen bagage yi àddina wàcc leen bàyyi leen wàcc gu gën a rafet bu dee nag borom bee leen tax a jóg ndawam bi ak kër bu mujj ba sallallahu alayhi wa léegi nag boroom bi nag waajalal na ñooñu dig na leen waajalal na leen ci ñoom ci ñooñu ci yéen ajran pay aziman gu màgg goo xam ne moom la leen dencal du àddina bii la leen di joxe loolu da ngeen di muñ ba àgg fa nga xamante ne fa la leen koy joxe te fii la fruit yi di commencer di am fii ci àddina bi ngeen di gis tóor yi bi mu ko waxee Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne ko ndax ci yow laay laay laay waxtaanee samay waajur bi leen laaj seen seen xalaat mukk man yow laa tànn tànn ma ñële ba pare nag mu ne yonent bi alayhi salaam léegi bu ko wax ñeneen ñi mooy borom <laughs> yéen sa yeneen soxna yi bu ko wax li ma wax mu ne ko man ku ma laaj dinaa wax li ma la wax laa leen di wax ñoom ñépp ku ci nekk dinaa la woo wax la aaya bi ni mu demee ku ma laaj nag ne ma ndax Aisha la wax na ma ne la bu ma laajee dinaa ko wax lii lii lii wax kon nag mu ngi noonu léegi nag loolu lañ naan aayatu taxyiir lii moo taxoon suñu boroom daal di wàcce laaye yii nga xamante ni day tànnloo soxnaan yi moom alayhi salaatu wassalaam nga xam ne ku ci boroom bi tax a jóg mooy <laughs> mbir maa ngi nga des fi mu ni yonent bi alayhi salaam dundee ndax moom ci boppam la nee na yonent bi alayhi salaam nee na sama boroom moo ma tànnloo ndax ma nekk yonent boo xamante ne nii jaam abdun nekk yonent boo xam ne jaam laay doon nekk yonent wala ma nekk yonent boo xam ne buur laay doon ma xool sëy ma laaj sëy naa Jibril sëy naa Jibril ne ma tànnal nekk jaam mooy moom de toute façon loolu la doon tànn waaye dañuy jàngal ne ak foo man di toll boo amee koo xam ne man ngaa waxtaan ak moom ci yenn yi gis mu nekk ngoo xam ne xam nga ne xalaatam rafet na aayul moos nga laaj ko avion waaye même bu ko Seydina Jibril waxuloon loolu alayhi salaatu wasalaam te manu ko woon a wax lu dul loolu ndax Seydina Jibril moom moom kenn ginu koo xam tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko tànnal nekk jaam nekk yonent alayhi salaatu wasalaam mu tànn boobu kon nag suñu borom bëgg leen a wax ne bu ngeen bëggee mooy bu dee ne moom borom bee leen tax a jóg ak yonent bi alayhi salaam da ngeen di nangoo dunde moom dund gi mu tànn mooy nekk jaamu boromam nekkul buur nekkul dara même bu dee dëkk yi ñu ngi ubbi dëkk yu bari xare yaa ngi am moom day dunde comme jaam jaam kanam nekk ci kanamu boromam nekk jaam doom lool loolu lay dunde ku man nag nga des ku manul ñëwal ñu jox la ay bagage te ñu wacc la bàyyi la nga dem sa yoon <laughs> loolu la borom bi wàcc gis nga nag gis nga mbir yaa ngoongu kon ñu yem foofu ba jotaay bii di ñëw léegi nag suñu borom continuer di leen ci leeralal yoo xam ne nag léegi nag comme que ñoom ñépp amul nag kenn ci ñoom koo xam ne dafa tànn yi ne wan àddinaa ma tax a jóg déedéet ñoom ñépp ñoo tànn ne yonent walay sa sam yow lañ tànn yow la fii la ñuy des léegi nag bii di ñëw inshallah dinañ ñëw ci jigéenu yonent walay sa sam ñooñu soxna soxnaam yooyu ñooy ñan ak mooy dinañ tudd ñépp après wax ñi nga xam ne ñoom ñu ko woon insha allahu taala ginnaaw gi ñu àggale ndax yeneen laay yi ci tegu ci fanweer bi jëm kanam suñu borom da leen ci leeral yoo xam ne nag mooy nekk soxnaay yonent bi sa saam dafa am lu mu laaj ndax nekk soxnaay kilifa mooy waxuma nag kilifa boroom dara rek ak kuñ koy woowe wala maa ma doon diw bàyyi ma doon diw déedéet kilifa ci yoo xam ne kilifa koo xam